rahimahullahu ta'ala mu teg ci hadis mille quatre cent quatre-vingt-onze mu ne waan Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alizu biya zal jalali wal ikram rawaahu tirmidi rahimahullahu wa rawaahu nasaa'iyu min riwaayati rabi'ata bni aamirin as-saxaabiyi radiyallahu anhu qaala al-haakim xadiisun saxiixul isnaad alizzu bikasri laami wa tashdiidi zaa'i al-mu'jama ma'naahu ilzamuu haadihi da'wata wa aksiruu minhaa kon al imaam al haafiz mu ñëw lii mooy ñetti xadiis ñu dese de buñ jëlee bi ñaara ñuy def buntu bi jeex suñu suñu tom bi jeex mu ne waan anasin mu ngi jëlee ci sayyidina wa mawlaana anas ibnu maalik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na alizu alizu mooy lan imaamu Nawawi ne kaay balaal dara kaay mu wax na nan lañ koy takke bala nga cee juum alizu waaw mu ne bi kasri lam mooy lam bi dañ koy maas ci suuf ci suuf maas ko suuf ah li li li wa tashdid za il mu'jama taa bi nga xam ne day am tomb muy za kooku da nga ciy def shadda mu ne maanaahu alizu mu ne maanaahu maanaam al ilzamu mooy taqoolee nag hadi daawa ñaan gi voilà loolu wa aksiru minha te ngeen baril ko waaw mu ne loolu la léegi kon alizu taqoo leen lan bi ya zal wal ikram waaw mooy yaadal jalaali e yow borom màgg gi wal ik màggaay gi wal ikram ak gi <laughs> eh? borom màggaay gi ak teraanga mu ne rawaahu hadis bi solo na ko at-Tirmidhi daal imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah rahmatan wasi'a wa rawaahu an-Nasa'i mu ne al imaam an-Nasa'i solo waaye imaamu Nasaa'i soloowu ko ci sunan bi ñu yoran ah. waaye ci al-Kubra mooy beneen sunan bu mag bi foofu la ko def waaw léegi al imaam al xaafis mu ne an-Nawawi rahimahullah waaye moom min riwaayati Rabi'a ibn Amir ci beneen saxaaba boo xamante ne nii mooy Rabi'a ibn Amir waaw moom foofu la ko mooy ci saxaaba boobu la ko jël saxaaba yi muy saxaaba bi yeneen saa saa mu ne qaala alxaakim mu ne al imaam alxaakim nee na loolu da lay wane ne kon solo na xadis bi rahmatullah alayhi mu ne lii xadisun xadis la saxiixul isnaadi boo xam ne càllale bi wér na léegi xadis bi ni boo gisee la ca suuf nañ ko mooy kon ñetti nit la wax ñoo ko solo imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasaa'i mais al-Kubra ak imaam alxaakim. te bu dee ñee nag seen saxaaba yiñ ko jële bokkuñ euh, waaye euh, dinaa ñi caa ñëw insha allahu taala waaye pour l'instant nañ nekkagul fii nga xamante ne moom lañu nekk al imaamu kon léegi laaj bu njëkk kon mooy est que euh, ñi mu wax rek ko solo ñu ne la déedéet al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahimahullah Euh, al imaamu Ahmad euh, non non non non non imaamu Tirmidhi moo ko solo ah al imaamu Abu Isa moo ko solo ci Seydina Anas waaye imaam Ahmad comme bële la yor comme bu imaam al-Hakim bi la indi mooy bi mu nekk Rabi'a ibn Amir euh, boobu la imaam muy Rabi'a ibn Amir ibn al-Had al-Azdi di saxaaba yonent bi saa salaam moom foofu la ko imaam Ahmad jële waaw mais bu dee Seyna Anas bii eh, ñi ko solo mooy al imaamu at-Tirmidhi kese moo ko al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi ala al jamii léegi kon waaye dinañ ñëw après ci yeneen yi eh, ñoom yeneen yi tudd Rabi'a bi al imaamu Abu Isa rahimahullah mu ngi abwaabu da'awaati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu mu ne haddathana Muhammad ibn Hatim al-Muktib mu ne eh, ki nga xam ne nettal nañu Muhammad ibn Hatim ah eh, al-Muktib bi Muhammad ibn Hatim ibn Sulayman Abu Ja'far eh, al-Khurasani al-Mu'addib al-Khurasani al-Baghdadi al-Askari génn àdduna 246 nekkoon fiqa rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abu Badr Shujaa ibn al-Walid mu nekk ñu nettal ma Abu Badr di Shujaa ibn al-Walid ibn Qays as-Sakuniyu Abu Badr al-Kufiyu al-Baghdadiyu rahimahullah génn àddina la 203 am na euh, ay wuute mu ne Imaam al-Hafiz nee na saduqun wari' lahu awham ku dëggula ku sàmmoo ngoog waaye da amoon na ay def-def la rahmatullah alayhi an Ruhayl ibn Mu'awiya axi Zuhayr ibn Mu'awiya mu jële ko ci koo xam ne mooy Ruhayl ibn Mu'awiya di frère Zuhayr ibn Muawiya euh, euh, al-Ju'fi voilà al-Ju'fi pas Abu Khaythama bële an-Nasa'i bokkul ak moom voilà parce que kii frère bi laa waxee Zuhayr ibn Muawiya moom frère am kii frère am la muy Ruhayl ibn Muawiya euh, al-Ju'fi al-Kufi rahmatullahi alayhi kañ la gane àdduna kañ la génn àdduna dajuma ko waaye borom taqribu tahdhib nee na ku dëgg la woon saduq la qa an an ar-Raqashi mu jële ci ar-Raqashi hmm? man huwa ar-Raqashi hada ar-Raqashi rahimahullah moo Yazid ibn Aban ar-Raqashi Abu Amr al-Basri al-Basri wala al-Basri al-Qas eh, eh, eh, rahmatullahi alayhi moom mu ngi génn àdduna avant l'an 120 rahmatullah alayhi borom taqribu tanzim nag dane euh, imam alhabid na hajar zahid waaye da'if ku dëdd woon addina la waaye nag wérul ci hadis bi waaw mooy wérul loolu day am wax naa la loolu day am te yàgg nañ koo wax euh, euh, ñoom léeg-léeg ñooñu am na loo xam ne da leen di dal léeg-léeg voilà mooy dañuy xaw a dañuy nayif waaw gëm jàpp ne gars yi kay xanaa yeneen saa sam kenn du ko wax lu dul noonu ak yu mel noonu xalaat yu mel noonu moom képp ku ko yor yow dañuy classe say wax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 mooy mais du du du du euh, euh, euh, lii la imaam at-Tirmidhi wax moo tax bu tumuranke la boo seetloo imaam an indiwul imaam at-Tirmidhi wax <laughs> xam nga ku mu indi waxam imaam al-Hakim voilà imaam al-Hakim an-Nisaburi ah ndax même feneen fi tamit dafa hada hadithun gharibun wa laysa bi mahfuz voilà imaam at-Tirmidhi bi mu moom da ko ndiwaat mu jaar parce que da leen a tegale bu njëkk bi ñu wax sànq après da cee teg ñoom la tegale dajee teg beneen yoon bu jaar ci Muhammad ibn Ghaylan mu jëla ko ci al Muammal moom mu jëla ko Hammad ibn Salama an Humayd an Anas anna an-nabiy sallallahu euh, après qaala alizzu bi ya dal jalali wal ikram voilà <laughs> ndax Muammal ibn Isma'il saduqun sayyul hifz la ku dëggu la waaye ku ñaaw ak mokkal la moo ko jël Hammad ibn Salama an Humayd mooy at-Tawil ibn Abi Humayd mu jël Seydina Anas mu ne al-Zubi ya zal jalali wal ikram mu ne hada hadithun imam an-Nawawi at-Tirmidhi mu ne lii hadith gharibun boo xam ne bu tumuranke wala laysa bi mahfuz bii du hadith bu ñuy téye ah daa bëgg a wax ne da'if la parce que loolu <laughs> loolu moom loolu la jujub bu la waxee loolu mooy lii nii moom wirul quoi hmm? waaw laysa bi mahfuz ah <laughs> après mu ne mu ne mu ne Eh, wa innama yurwa hadha an Hammad ibn Salama mu ne lii ci Hammad dañ koy solo jële Hammad ibn Salama an Humayd mu jële ko ci Humayd an al-Hasan al-Basri an an-Nabi sallallahu alayhi wasallam dala bëgg a wax mursal bi moo dëggal mais mu ngi ko jokkal jo jokkalee nii wérul dee jaar nañ solo nañ ko mu jële ci Hammad ibn Salama mu jële ko ci Humayd at-Tawil mu jële ko ci al-Hasan ibn Yasar al-Basri moom mu jële ko di ko wax ci Yonent sallallahu alayhi wasallam te moom gisul Yonent sallallahu alayhi la moom waaw mu ne wa hada asah lii moo gën a wër wa mu amal xalita fii mu nekk ki ñuum mooy mu amal voilà mi ñu la doon wax sànq ne moom la borom taqribu tanzim naan moom sa ku dëggu la waaye sayyul hifzi ak mokkalam dafa bon baaxul du tout moom moo moo imaamu Tirmidhi ne moom nag moo ci juum moo juum ci hadis bi fa qaala mu waa an Humayd naan Anas mu jël ne Humayd comme que moom taalibi Seydina Anas la at-Tawil mu jël fii ne moom moo ko jëlee Seydina Anas alors que jëliwu ko ci Seydina Anas ci mbokku taalibeem waaye sëriñ la tamit ci muy Seydina al al al al Hasan al Basri ci moom la waaye jamais moom Humayd at-Tawil mu jële ko ci ki nga xam ne mooy Seydina wa Mawlana Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala yi lii mooy bu imaamu Tirmidhi léegi moo ko <laughs> euh, teen li mu wax comme ni mu amee habitude di wax wa qaala hadithun hasan ak yu mel noonu fii wala hasanun sahih fii moom waa ah, imaamu Tirmidhi dana hadith bii nii nii bu moom mu jokkaloo nii wérul waaw mu ne waaye rawahu Tirmidhi wa rawahu an-Nasa'i al imam an-Nasa'i soloo na ko ci waaye ci al kubra muy sunanul kubra waaw foofee la ko al eh, nasai Ahmad ibn Shu'ayb daal di indi moom itam ñaar li ci indi ah moom haddathana akhbarana akhbarana qawluhu ta'ala zil jalali wal ikram mu ne qawluhu ta'ala zil jalali wal ah? abu ah? wax na ci Rabi'a ibn Amir la jaar mu ne xabaar nañ Abu Ali Muhammad ibn Yahya moo nettali mooy ki nettali mooy Abu Ali Muhammad ibn Yahya ibn Abdul Aziz al-Hafiz rahimahullah al-Yashkuri al-Marwazi rahimahullah génn am na deux cent cinquante-deux rahmatullah alayhi imam al-Hafiz nee na siqa moom mii nag moom mu jëlee qaala haddathana Abdullah ibn Uthman mu jëlee kuñ naan Abdullah ibn Uthman ibn Jabala ibn Abi Rawad muy Abdan kii moom <laughs> mooy Abdan <laughs> sëriñ la woon ci kan imaamul Buxaari rahimahullah di jëlee lu bari ci Abdallah ibn Mubaarak al azdi mawlaahum al atakiyu mu nekkoon ponkal mu ngi hadiisam mu ngi ci Sahih voilà muy Abdaan euh, gane àddina cent quarante am nañu ne cent quarante cinq génn àddina deux cent vingt ne woon euh, taalibe bu mag ci Abdallah <coughs> ibn al Mubaarak al Marwazi rahmatullahi alayhi kon moom qaala haddasanaa Abdullah te moom lañ doon wax sànq mu ne ki nettama Abdullah muy euh, ibnu al-Mubarak ibnu Wadih ah, al-Hanzaliyu mawlaahum at-Tamimiyu al-Marwaziyu génn gane àddina 118 génn àddina 181 nekkoon koo xam ne moom kenn du ko euh, présenté ti muy Abdullah ibnu al-Mubarak qaala axbaranaa Yahya ibnu Hassan mu ne ki ñu xabaare mooy Yahya ibnu Hassan di Yahya ibnu Hassan al-Filistiniyu al-Bakriyu ar-Ramaliyu al Asqalaaniyu al Muqaddasi wala al Maqdisiyu al Kinaaniyu gane àddina 131 bon am na wuute nag rahmatullahi ibnu génn àddina 131 bon rahmatullahi alayhi moom siqala rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a léegi moom moom mii nag di Yahya ibn Hassan an Rabi'a ibn Amir moom moo ko jëlee nag ci saxaaba bi di Rabi'a ibn Amir voilà di Rabi'a ibn Amir wax nañ la ko sànq al Azdi radiyallahu anhu nekkoon Abu Umar ne woon saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam eh, kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu waxoon naa la sànq dajuma ko rahmatullahi radiyallahu anhu eh, mu ne annahu qaal xam nga càllale bi après nañ wax ba pare mu ne sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul alizzu bi zil jalali wal ikram voilà mu ne alizzu bi zil jalali eh, wal ikram kon euh, gis nga lii mooy bu dee fii nii da gis xadiis bi fii moom ni mu baaxee voilà moo tax euh, kiy jaar ci alxaakim fële mooy euh, nu mu tudd kanta léegi alimaam alxaakim léegi nañ xool ko kon mooy gis nañ kon an-Nasaa'i rahimahullah ci al-Kubra Muhammad ibn Isa moom it jëlee na ko Zul Jalali wal Ikram axbarana eh, Muhammad ibn Isa an ibn al-Mubarak an Yahya ibn Hasan eh, an Rabi'a ibn Amir qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam eh, yaqul aliddu bizil Jalali wal Ikram Muhammad ibn Isa moom mooy kan mooy ad-Damaghani mooy Muhammad ibn Isa ibn Ziyad ar-Razi rahimahullah Euh, euh, génn àddina euh, vers les années deux cent cinquante nekk maqbul koo xam ne bu amee ku ko taabaan te yeneen i taabaan nañ ko moo tax hadith bi bu dee yoon bële sëy Anas bi kese imaamu Tirmidhi ni wax noonu la mais day nekk loo xam day wér ndax leneen yi ndax yii nii ak yoon yi ak yeneen bi bu Rabi'a bi day tax mu nekk loo xam ne day dëxër dëxër léegi kon Eh, kon gis nañ an-Nasaa'i wa ngoog léegi mu des al-Haakim moom dan la ko solowee ah, borom Mustadrak bi mu ne kanta moom dana lii lu wér lu quoi al-Haakim bi wér na mu ngi ko ali duubi dil jalaali wal ikraam te al-Mustadrak ah moom al mu ne mu ne neten suñu sëriñ Muhammad al-Haliimi rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala di Abu Muhammad al-Marwazi Euh, génn àddina trois cent cinquante sept voilà rahimahullah rahmatan wasi'a ne woon sëriñu al-Hakim qaala mu ne euh, euh, haddathana Abul Muwajjih mu ne nettali ki ñu nettali nettali ñu mooy Abul Muwajjih di Muhammad ibn Amr al-Fazari al-Hafiz Abul Muwajjih rahimahullah génn àddina la li nga xamante ne mooy deux cent quatre-vingt-deux rahmatullahi alayhi moom Abul Muwajjih bi nag moo ne haddathana Abdaan muy Abdullah ibn Jabal gis nañ ko léegi qaala mu ne anbaana Abdullah ibn Mubaarak qaala rahimahullah akhbarani Yahya ibn Hassaan yuhaddithu an Rabi'a ibn Aamir qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ali-dhubiyya dhal-jalaali wal-ikraam haadha hadiithun sahiihul isnaad wa lam yukharrijah voilà moo tax mu ne imaam al-Haakim wa qaala al-Haakim hadiithun sahiihul isnaad <laughs> moo tax mu ne imaam ndax dañu yoon bële imaam an-Nawawi ku fin la comme borom xam-xam yi gis nga ba mu indee euh, Anas bi ne rawaahu waxul li imaamu Tirmidhi wax xam na ne dëgg la loolu yombu dëggaru mu ne waaye wara rawaahu Nasaa'i ci riwaayu Rabi' ibn Amir boobu wér na ah, ak al-Hakim soloo na ko tamit mu ne imaam léegi nag mu indi mi nga xam ne moom moom xaafiz la imaam al-Hakim mu ne léegi nag lii xadiis bii nag daa nekk loo xamante ne bu wér la. waaw saxiixul isnaadi càllaleen bu wér la walam yu xarrijaa waaye ash-shaykhaan di al-Buxaari mi muy def mustadrak dabdabaatal ak al imaamu Muslim Abul Husayni rahmatullah alayhima ñoom ñaar daal duguñ koy kon affaire baa ngi nii hmm. kon gis nañ ko te imaamu tamit ci Rabi'a la jaar voilà moom euh, dana haddathana Ibrahim ibn Ishaq mu ngi ko de hadith Rabi'a ibn Amir radiyallahu anhu mu jëloo ko Ibrahim ibn Ishaq ibn Isa eh, at-Taliqani al-Bunani mawlahum Abu Ishaq eh, eh, génn àdduna l'an deux cent quatorze rahimahullahu ta'ala imam al-Hafiz nag nee na ku dëggu la waaye léeg-léeg mën di ay tumaranke saduqun yaghrib rahimahullahu ta'ala léegi muy sëriñ al imam ahmad mu ne haddathana abdullah ibn mubarak gis nañ gone xam na hasan min ahli baytil maqdisi mu ne xam na hasan bokk ci waa jérusalem muy kër gi nga xam ne moom la ñu sellal moom la borom bi daal di sellal wa kaana shaykhan kabira hasan al fahmi voilà yi yëpp mu andikoo ji <laughs> mu ne te daa nekkoon sëriñ la bu mage woon ku rafet ak compréhension malgré mage man rabi'at ibn amir mu jële sahaaba bi radiyallahu ta'ala anhu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul alidhu bi yaa zal kon gis nañu suñu taxriji walillahil hamdu wal minna kon xadiis baa ngi noonu quoi hein waaw léegi eh, kon xadiis bi nii kon mooy finalement xadiis la bu wér mais ci yoonu imaamu moo tax eh, bu oh, kële la la imaam ak Tirmidhi doon leeral say naanas kene lool bu dee jokk bi jokkaloo wérul waaye lii wér mooy ci al imaam al Hasan ibn Yasaar moo ko doon irsaal kon mu ne alidu kon lëkkaaleem ak suñu buntu bi ginnaaw li ñaareelu ñaan dem mooy di wax ngëneelu ñaan mooy gis nga ñaan moom lañ la doon wax ne gis nga laa ilaha illallah yeneen saa sax nee na ñaan la waaw laa ilaha illallah mooy gën ci ñaan <laughs> nga ne waaye laa ilaha illallah yàlla parce que boo wanee ne yow sa borom amul benn buur bu ñu war a jaamu wane sa état njaam mooy ni nga reconnaître que moom mooy borom bi ñëpp soxlaal yow danga ngaa soxla kon nag dangay dellu ci moom kon boroom bi fajal mooy yaa ngi koy dagaan waaye ñaan gaa ngi waale ci biir da koo incorporé waale waaw waaw léegi kon fii mu ne alizu sax leen wasbutu alzimuhu wasbutu alayhi wa aksiru min qawlihi wa talaffuz mooy bari leen borom tuhfatul ahwas bi mu ne takkoo leen sax leen bari leen ci di ko wax ak di ko prononcer ci seen ñaan yi waaw waaw mooy lan ya dhal jalali wal ikram bokk ci tut boroom bi tabaraka wa taala waaw asmaullahi al husna yi ci la bokk moo tax yenn boroom xam-xam xam nga boroom yenn boroom xam-xam bu ñuy wute ci Euh, li nga xamante ne mooy waa ismullahil a'zam ban la ah ismullahil a'zam turu yàlla bi gën a màgg nga xam ne yonent saa lépp luñ ko ci naan day am waaw lépp lu ko ci waay ñaan rek borom bi da koy def te loolu waxul jullit ah yéeféer kase am yéeféer <laughs> bu xamoon ismullahil a'zam tey ne yàlla tey damaa bëgg képp kuy dund ci kaw suuf dee tey ñëppay dee <laughs> ñëppay dee te waa ji yéeféer la masula julli yàlla dërëm waaw tur boobu nag boroom xam-xam yi dañ ci wuute wuute wuute wuute wuute wuute yu bare bare bare bare bare waaw léegi nag wuute boobu moo lay wan ne du lu ñëpp xam <laughs> parce que quand même moo de <laughs> boog rek façon yooyu niroo rek waaw yooyu moom day wane ne kii lii du lu ñépp xam parce que bu doon lool la moom wax yi day nekk benn waaw wax yu wute yooyu te wax yi wute même bu dee ku nekk man nañ ne am na part de parce que turu yàlla bu nekk màgg na waaye ba gën a màgg ba tax ñuy wax loolu moom dafa nëbbu nëbbu na ci ñu bari ñu ëpp xamuñu ko parce bu ñu ko xamoon moom amee am na ñoo xam ne dañu ne attention lu tax nga naan xamuñu ko wayow yaa dal jalaali wal ikraami la mooy tur bi nga xam ne lees ci ñaan yàlla mu maye sauf que loolu après mooy euh, l'expérience day montrer que ne même bu dee ne manuñ ne cent pour cent du moom waaye mooy am na part de vérité waa ji koy wax mooy euh, ah boo ci ñaanee gisoo ko nag alors que bee borom bi yoneen saa sala moo ne tur la boo xamante ne nii ku ci ñaan yàlla loo ko ci ñaan mu def ko waaw am na ñoo xam ne dañ ne yaa dal jalaali nag attention moom mooy turu yàlla bi nga xam ne moo gën a mag waaw jeex na <laughs> waaw moo tax Seydina Mu'aaz ibn Jabal dane yonent bi alayhi salaam dafa dégg benn waay boo xam ne da doon da doon ñaan quoi ne yaa dal jalaali wal bàkk borom bi tabaaraka wa taala waxtu bi yow borom màggaay gi ak teraanga gi yonent bi alayhi salaam ne ko faqat qad istujiiba lak fa sall <laughs> ne ko yow di nangul nañ la sa ñaan léegi nag ñaanal man ngaa tàmbali nag yow nag fii mën a nag ñaanal nag waaw ñaanal ñaanal waxal sa soxla léegi waaw loolu yëpp day bokk ñi nga xamante ne nii euh, dañuy dëgëral ne lii mooy euh, ismullah al azam loolu moom taxu ñëw jot ñenn ñi ne mooy yaa xay al qayyul qayyum ah ñeneen ñi wax allah ñeneen ñi wax leneen ak leneen ak leneen leneen Uh, wallahu taala alam uh, uh, wallahu taala alam léegi kon mooy ñaan gi lii daa nekk loo xam ne booy ñaan it nga boole ko ci lu baax la bu tax yooyu saa sax moo ko digle ne saxoo leen taqoo leen bi boole ci yaa dal jalaali wal ikram ci seen ñaan yi waaw fu ñu leen dégg rek ngeen ñaan ngeen boole ci bu dee du tout temps it mu bari loo xam ne lu ngeen ci boole yaa dal jalaali wal ikram loolu nekk na loo xam ne lu am am solo la wallahu taala alam kon nag ci kaw nii dañuy yem ni bii di ñëw inshaa bi nga xamante ne moom moo ci tegu hmm? mooy avant dernier bi sinon mooy avant